A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammad wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Taaha. wama tilka bi yaminika ya muusa suñu boroom tabaaraka wa taala du ñu nekk ci nettalib seydinaa muusa bi alayhi salaam ginnaaw ba mu jógee madyan wa foofale mu gisoon la nga xam ne mooy safara sa ginnaaw bi jig li ñu gisoon ci jataay yi weesu mu ne ko wama tilka moo ana ci laaya bi nga xam ne mooy fukk ak juróom ñaar mu ne wama tilka bi yaminika ya muusa mu ko moo lii nga xam ne moo nekk ci sa bi ci sa loxo bi mooy lan yow Muusa qaala mu ne ko hiya asaaya mu ne ko lii de mooy sama yat wi la atawakkau alayha moom laay sukkandiku wa ahushu biha ala ghanami te moom laay bàcc-bàccale li nga xamante ne nii ngir sama mooy garab yi moom laay bàcc-bàccale garab yi ngir li nga xam ne ñooy meññeef ya nekk ca kaw bi mën a wàcc ngir sama jur ji nga xamante ne moom laa yor waliya fiha ma'arib ukhra te sama yat wii am naa ci yeneen yoo xamante ne yeneeni mbir yoo xamante nii moom laa ciy def de qaala suñu boroom ne ko alqiha sànni ko yaa Muusa e yow Muusa alayhi salaam sànnil ma yat wii nga ma wax lii yëpp nga ciy def fa alqaaha mu daal koy sànni fa idaa hiya hayyatun tasaa mu nekk ngandum jaan moo xamante ne nii tasaa boo xam ne mu ngay dox di di di di di fufilewu di dem nag di zigzage qaala mu ne ko xudha jëlaatal jaan wi wo mooy yat wi téewaat ko ngi gis mu nekk jaan wala taxaf tabul tiit naan yépp mbir mi mu fer mu nekk jaan de est-ce que wóor na ma koy jël mu ne ko wala taxaf tabul ragal sa noiduha des nañu ko delloo man borom bi tabaraka wa taala siiratahal oola mooy xaalam bam nekk woon mooy dinaa ko delloo mu nekkat yat yow daal sëggal ngir jël ko rek même bu dee yaa ngi ko gis muy daal di def nii mel ni wallax wallax yi di daal di dem yow jàpp ko rek boo ko jàppee dinaa ko delloo siiratahalwulaa mooy la mu meloon bu njëkk nekk kaw yat wadu mum loolu benn la mu ne ko wat moom yadaka ila janaahi te jëlal sa loxo nga daal di koy dugal ci sa wet gi mooy fi nga xam ne mooy ci jaybu bi fi nga xam ne mooy ci dënn bi foofu nga xam ne fi lañ doon def seen poche yi ci wet gi taxruju baydaa moom loxo bi di dina génn weex tàll min ghayri su'in loo xam ne nag du baras du ak ngaana de moo koy dal boo gisee mu weex tàll noonu mu feebar bii dal yaramu nit ñi di dégg li nga xam ne mooy di soppi der bi di ko weexal tàll te mu nekk feebar déedéet mu ne aayatan uxraa lii beneen laaya la beneen màndarga la boo xamante ne nii ginnaaw yat yii mooy gi nag ginnaaw lii mu ne ko li nuriyaka ngir ñu wan la yow Muusaa min ayatina al-kubraa ci suñu laay yi nga xam ne ñoo gën a màgg ne yi nag dama la koo jox ngir lan idhab demal ila firawn ca waaja nga xam ne la ñu naan firawna di buurub Égypte innahu dëgg-dëgg moom tawaat di yaw na de dépassé na borne yi ci li nga xamante ne mooy weddi yàlla nga mu ne waaye dépassé na borne yi ci tooñ mbugal gi nga xam ne moom lay mbugal ak abriya ñi nga xam ne defuñu dara te ñi nga xam ne min bani israil bokk ci doomu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam seen sit yi mu jàpp di leen noggatu di leen liggéeyloo te loo xamante ni def leen ay jaam ginnaaw bi nga xamante ni nii amul dara luñ def loo xam ne lu war mu def leen loolu kon mu ne innahu dëgg-dëgg moom Firawna taxaa daal dina la beew de xaala Seydina Muusaa nag daal di ñaan borom bi ca booba mu ne ko rabbi yow sama borom ishrah li yal yàlla nag ma wuññil yàlla nag ma ubbil li nga xamante ne leeral ma leeral ma sadri sama dënn de wa yassir li nga daal di may yombalal mbir mii nga ma digal muy mission bii woo ki nga xamante ne le plus mustaxdira yi seen chef ci kaw suuf muy dictateur yi ak ñi nga xam ne tooñ lañ si nekk am doole ba pare di noggatu nit ñi muy na ah mooy moom nga ma yónni de kon nag waya sirli amri yàlla nag ma yool mbalal lii nga ma yónni ba ma man koo jottali de wahlul uqdatan min lisaani te yàlla na nga ma feccil li nga xamante ne nii mooy fas-fas ji nekk ci sama làmmiñ yafqahu ba bu ko defee ñoom ñu mën a comprendre di dégg tey xalam qawli li nga xamante waj'al lii teyal nag ma defar man Muusa wazira koo xamante ni moom laay sukkandikoo koo xam ne moo mooy dim moom laay dimbandikoo min ahli te bokk ci sama ñoñ Haaruna axi sama frère nag kooku ma wax la mooy kan Haaruna sama frère bi di sama mbokk mi di Haarun alayhi salaatu wassalaam axi di sama frère man di sama mbokk man Muusa alayhim assalaatu ne ko moo lu tax Seydina Muusa ngay ñaan lii mu ne ko borom bi bu ko defee ushdud bihi azri nga daal di ciy dëgëre li nga xamante ne nii mooy sama taxawaay ak sama gannaaw tax mooy sama dëgëral ci sama gannaaw mooy yen di ma ndax lii dafa nekk lu dëgër lu diis muy risaala ci ka nga xam ne mooy Firawna dem woo ko ngir mu génn ci tooñ nga ne jiital borom bi tabaaraka wa ta'aala ak waa Égypte première puissance ëpp monde ci monde bi doole ah kon nag bu ko defee bi bihi azri nga daal di ciy dëgëral sama gannaaw ndax yan bi diis na de wa ashrikhu fi amri nga daal di koy boole mooy nga daal di koy moom moom nga associé ko boole ko fii amri ci mission bii nga ma yónni bu ko defee maag moom Haaruna moom di sama frère man Muusa alayhi salaatu wassalaam ñu doxe ko kay lan moo tax nag nusabbihaka kasiira ñu man di la sabbal lu gën a bari wa nazkuraka kasiira mooy di la too di la sabbal di la sori lépp loo xam ne ñu xamul dara moom lañ lay jéem a taqal yow mi nga xam ne yaa al-Quddus taq takkul lu mu ñu koy teqil de kon nag war na ko nag kasiira ñu nay ngeen di tudd di la gën a man di fàttale di la tudd di la defal ay sàbbaal ak ay adkaar yu bari si kar kasiira yoo xamante ne yu baree bari la innaka dëgg-dëgg yow borom bi kuntan masoo deñ di nekk bi naa ci ñun basira koo xamante ne nii yaa ñuy saytu yaa ñu peeg daal di ñuy saytu lépp lu ñu nekk rek yaa ci nga xam ne yaa ñuy fuglu di ñu gis de xaala bi nga xam ne ci la ñaan nii xaala suñu borom ne nee na ma ne ko qad utiita sulaka ya Muusa lépp loo xam ne ñaan du ko fii rek yow Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam suñu borom daal dina koy jox lool moo tax Firawna ba fa Seydina Muusa di demaat amul woon problème wu takk-takk ci lam nañ loolu amul parce que suñu borom daf ko koo ñaan fii laata mu koy yónni fa moom la ko boroom bi la ñaan yooyu yëpp ne yàlla nag ma ko dindil wa yafqahu qawli suñu borom bàyyi bam ñaan yëpp mu ne ko laqad utiita su'laka ya Muusa ne ko qad utiita dëgg dëgg joxees nañ la laka li nga fi ñaan yépp jox nañ la ko nangul naa la ko yaa Muusa yow Muusa kon lii mooy li nga xam ne mooy dëgg te lii it suñu borom bala ñoo continuer nga fiy wane ne gis nga mooy jaamu yàlla yow kese lu baax la waaye defandoo ko am koo xam ne moo la ciy ànd nga moom ngay àndal ngeen bokk même namm-namm yi même bëgg-bëgg yi même projet yi loolu it lu gën a baax la ndax moo tax naa Muusa daal di ñaan mu am second koo xam ne moom lay bokkal di def bi waaye kay mën a sabbal kathiran lu bari noo tax jaamu yàlla yi def ko ci mbooloo dafa am jaamu yàlla yoo xam ne day ràññeeku comme ay julli te de toute façon ñëpp xam nañ ne kenn julli moom kese def ko ci mbooloo moo kën comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax te ne julli kenn kenn mbooloo dafa gënee vingt-sept fois yoon ci ki nga xam ne julli kenn nit lool moo tax liñ la doon wax calamité la mooy mbir la moo xam ne mu garaaw la te ñàng mooy li nga xam ne mooy xew ci suñu kër yi yu bari nga gis julli jot ku nekk nekk sa néeg kii nekk ci néegam julli kii dem ci salon ba julli kii taxaw fële moom julli te kenn ko defandoo mel ni sax ku nekk mu ngi bu gisee nit jàpp kenn kiy jàpp muy njëkkante pare ngir bañ moom bu fekkee julleem wal iyaadu billah loolu lu doy waar la moo taxit boo gisee yi man ñoo bokk xool yi ci biti nii rek la ñuy wane ne ñoo ànd benn lañ waaye wallahi ku xool ni ñuy doxale ak bu ñu wéetee la ñuy waxante xam ne ñii ñoo sori li nga xamante ne nii mooy nekk benn ndax julli moom de toute façon comme li yonent bi alayhi salaatu salaam wax tafal ba defar leen yi ngeen daal di tolloo daal di jubal sàppe yi sinon bu ngeen ko deful borom bi day tàqalis li nga xam ne mooy seen xol yi kooku loolu bu dee ñii julli te duñu defar seen sàppe yi wax loolu mais lan ngay xalaat ñi nga xam ne ñoom bu ñuy julli ku nekk day taxaw fële kii julli néegam kii julli fee ñooñu moom ba seen xol tàqale koo yàgg na moo taxit loolu mooy li nga xam ne moo xew nga xam ne lépp mënuñoo defandoo dara daanaka benn defandoo dara loo xamante ne pour ñoom la loolu moom ñoo xam ne yàlla kooku loolu c'est extrêmement rare wal iyaadu billah moo tax defandoo ay jaamu yàlla ci mbooloo des di nekk di jàng alquran di jàngandoo ay hadith di ut xam-xam entre yéen loolu dafa am solo am koo xam ne moom ngay defa mudaakara di fàttaliwanteeg moom ci li nga xam ne moom ngeen jot a fekk moom ngeen jot a jàng loolu Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam daf ñu koy jàngal fii moo tax kon kay nu dakke kay nu sabbihaka kathiira wa nadhkuraka kathiira kon nag mbir màngo kon nag bi mu waxee loolu lépp kon ñaan suñu boroom nag ne ko kon la xat dëgg xaala mu ne ko xat dëgg-dëgg uutii te joxees na la su laka lépp li nga fi ñaan rek yaa Muusa yow Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam nga xam ne xoolal moom dafa ñaan suñu boroom def yonent ki nga xamante ne mooy frère am suñu borom ne ko defal naa la ko loolu kan moo defal frère frère defal na frère am lu gën lii ñaan yàlla ne la defal ma defal ma sama frère mu nekkub yonent li nga xam ne moo gën a màgg moom mu ñaanal ko frère am suñu borom ne may naa la lépp liñ ma ñaan yow Muusa wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin